contribution yeeg euh, question yi yëpp tamit dañ ciy yëg rek maqaam yi xam nga dem ci yaram bi daf tàng moo tax mu def na mu def bëgg dem tamit keneen yaram daf tàng la mu wax tey tamit noonu la léeg-léeg nga gis kenn ko yaramam tàng nga xamante ni de temps avant du ko def suñ fi jógee tuuti ay caagi rek yooyu dootul wax lu demee noonu nga xam ni yaram ngay tàngoor rek waaw moo tax yooyu dañ koy bu baax a baax bu baax bon euh, yaakaar naa ni euh, contribution yi moom na Euh, wëlu du du yàlla séddale mission yi ku ci bëgg a mucc da ngay yow sa mission ba nga góorgóorlu ci ba su ëllëgee doo dajeeg yàlla doo ci am benn problème am na ñoo xamante ne nag yàlla moo leen euh, cëréel lii ñii mu cëréel leen ngay maama laa jaxam soro nag ak alaaj muuru jigéen yàlla daf leen cëréel lee jaamu yàlla mhm. ñoom wëlu yu noppi lañu ñun seen sëddi sax ñooy wër di wax ak yooyu waaye ñoom wëli yu noppi lañu waaw wëli yu noppi lañu yaakaar naa lool nag eh, doy na tontu ñoom wëli yu noppi lañu nangul yàlla jaamu yàlla jubóog yàlla ragal yàlla ba yàlla ubbil leen ay buntam ba nga xamante ni lu ñu ñaan yàlla mu nangu lu ñu wax yàlla yàlla dégg waaw nit mën naa jeexal téere yëpp bind téeméeri junni téere te mënta wax ak yàlla dara wax naa leen ko keroog am na ñoo xamante ni gis nga écrit centaine mais yàlla du la dëgg yàlla du la dëgg nga gis ñoo xamante ni seen faatee sax dañ koy damm seen faatee sax dañ koy yàq te yàlla ñoom rek lay dëgg waaw su ko defee daa mel ni kooku tontoon naa ko gën a yaatu bu gën a exhaustive mm. expliqué benn bu ci nekk raison bu ci nekk ñu mu demee ku mel ni maam El Hadj Ahmed Borom wax naa la ne leen def na vingt ji ci daara xanaa daara dama demee vingt ans sax rek toog rek di déglu rek jàngoo sax war nga am xam-xam vingt ans alaaj moo jigéen dem ci daara ji dem jàngi ci si suba ga guddi gi la yegg ci daara ji suba ga ñu jël daara ji teg ci loxo kooku jàng ci wut jeexal nañ wax waaw nag euh, comme ni ma leen ko waxee yóbbaale maam si maam laa ne borom ko su mokkale alxuraan sa aajo faju moo ko jàngal ba mokkal alxuraan soo gisaan ni mu daan dëppal ñi alxuraan di ko ci weeru koor quinze xisib la daan jàng par weeru koor chaque jour quinze xisib ni muy dëppee ak xisib bi nga xam ne kii daa mokkal alquran ba kenn waxatu ko te xam-xam biir am na am na polémique yoo xamante ni kenn du ci dugg parce que suñ ci duggee y aura beaucoup de plumes beaucoup de plumes dinañu bëri ñoo xamante ni dañ leen mais day am am na ñoo xamante ni mën nga leen a xalaat ci seen xam-xam ak seen coow ak seen daraja mais am na ci ñoo xamante ni euh, ñun fan la ñu fekk bu jigéen ñëwee fan la ñu fekk saal ba am na ci ñoo xamante ni fi ne du ma tuddoon turam yéen ñëpp da ngeen mais demoon na ba mënta jàngati fatiha suy jiite naan al bismillahi rahmani rahim maliki yawmi din arrahmani rahim iyyaka na'budu xayri ah, ah, bismillah noonu doon julle te fi ne nii du ma tuddoon turam yëpp si tasu léegi xam nga nu bàyyam def bàyyam doon toog ba guddi def lu nekk def lu nekk muy jaxase rek si perturbe rek fu mu dem su waree wax aaya bi wax aaya bi di jaxase rek papaam toog ba càgg ne ko kaay ñëwal lu nekk def nañ ko dara fariwul demal alaaj yàlla alaaj moo jigéen lay déglu demal billaahi bi muy ñëw man la fan fan la ma fekk waaw fekk dañ ko rëcci moom la ñuy wax tëlbu la nekk ci yëpp moom lañ dindi ba mu set waaye ngàdd ba ko alaaj moodu ngàdd dana xam-xam lañ jëlu ci moom ndax ba tey ñun duñ nekkoon ñu yare di ko lañu ay coowkat lañu ay waxkat lañu damaa jiw la mu jeex wala ma suufle ko taalibe yi ci def xam nga doo ko waxee fi ne ni am na mën a wóor na mën am na séeréer yoo xamante ni su ma leen ko laalaloon ci pet ñooy tëj dëkk bi parce que ñiir la ñuy bind mais duñ ko def ñun yarew ñu noonu ku mel ni man rek ma jox mooy mooy ñëpp yoo xam ne ñu la gën a sadi kii bopp dañu toog fii ñoon ah boo koy jox ma dem ba Dakar dund ko foofu déedéet waaw non non dama lay expliqué rek wallaay laa baaxul am na yeneen am na yeneen exemple yu gën a yu gën a garaaw avec o te li ci gën a métti dafa am ay preuve muy preuve à l'appui preuve tangible preuve yoo xamante ni ba tey ñoo ngi ciy toog ba tey preuve yooyu o nga ko waxul wax naa ko keroog man la am ñoo xamante ni fi ñoo ngi toog man man ñii lu tool yu bëri woon damay dem ba seen kër yi ma dem suñuy lañ fa def maa ngi dund ci man xam naa waaw te loolu du sullee koo gën nga tax alaaj mënoo ko def mais du du du caaxaan am na ci génn góor bi mu ñëwee ci si sëñ mu loolu la ko ah, ah sëñ jiw de bi mu feebaree ñu déplacé ko ma ñëw wax ak njaboot bi njaboot bi yëpp jël dee fekk ne suñu bàyyi kenn du ko déplacé nangam nangam nangam nag te naan duñu xamuñu fekk alaaj Moodu am na benn secret bu mu joxoon kooku taalibi bu mag boobu ne ko def ko ci place sàngam bu muy tëdd ngeen def ko feeg moo ngi nekk foofu dina am téeméeri at maaf garanti dina am téeméeri at cent dina ko am lu mu ci teg nag yàlla ko may mais keroog bi mu demee wax ak njaboot bi bëgg néegi ak taalibe yu mag ak ay doomam bañ ni ñu ko génne moom dafa génn rek commencé bind ay way di ko tàgge di jooy <laughs> way la bu mag commencé di bind ay way di ko tàgge di wax dem na dem na yaram waa ngi nii muy noyyi di lekk di naan fekk dem na yooyu la commencé di wax di wax di wax tuuti lañ ci teg rek mu faat te ji duñu àndoon foofu damay dem guddi yooyu yëpp parce que xam naa bañ ko def mën naa la ci citer ay une centaine de milliers d'exemples ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu la yooyu bu la bi jëw sax jarutu waaw xam nga ñun waaw bu dee indi fitna euh, wal fitnatu ashaddu min al qatl ñun li ñu xam mooy dem jàkk ji julli ji wasifa jaam yàlla toog kan waaw loolu mooy sunu rôle ci liggéey bi bon bi ci des sëñ Abdourahmane Ndiéguène lépp moom mooy laaj ndax lu lu tax du lekk bi moom rek di wéet kilifa duy lekk di wéet di wéet mais sooy dee yaay yow dong yaay dee doonte ko woo soxna yi woo doom yi ñëpp lekk su dee am da ngay dee am ñu la witti ci dee ji dégg lu baax li ma bëgg a wax waa <laughs> alaaji neen boobu dañ ci kër gi jël ah, attention attention ñoom dañuy roy Seydina Mouhamed ginnaaw loolu yooyu yëpp c'est des marges de sécurité mm-hmm. ah mais attention kilifa bu mag bu ponkalu kii mais du ñàkk sa jaboot yi dinañ bëgg ñu la gën a jege. wallaay sa soxna yi dinañ bëgg nga gën leen nga gën gën cee du ñàkk sa ay pexe day am. Mhm. mais noonu dañuy jaar ku nekk sa doom ji nga jur nit mën na koo sax jaar ci moom nax ko jox koy bagage ne ko nangam ak nangam su ko defee nag soo tegee si diggu kër gi ñëpp ñëw laal yàq na toj na sax yàqu na mais bu dee poson na yàqu na parce que am na ci njaboot bu nga xamante ni am na bopp boo xamante ni. lu mu tiim bu dee poson la poson la dañ na xanaa xam nga ne loolu am na ñoo xam ne poson sax duñ ko tiimee nekkatul poson xam nga lan lay doon aroma bi maa leen ko wax illahi ah yonent bi demoon na ko rek dañ indi leen koo yàppoo yàppoo lu mu ko wax anaa laxmun masmumun yàpp moo ne yonent bi bu ma dagg bu ma lekk dañ maa posone ba ma fees waaye am na ñoo xamante ni yenu rek defal say bagage yóbbul leen soo ñëwee ba ci buntu néeg bi gis nga am ponkal moo naan garaaj sa biir ñiiram dal la nga daan wol ba daanu nga daan ñu jël moom ba mu set ne la jërëjëf na xam leen waxi madraam bi wax maanaam bu moom rek du leen loolu du wax xale yow booy bu soog la loolu du wax xale loolu du nga laaj waaw bi ci def euh, Cheikh Ibrahima Diop laaj na ko euh, def na contribution bu am solo vraiment moom daal di fàttali soo déggee Ibrahima Diop mi ak Omar Ngalla ak euh, l'autre ak euh, sëñ Tafaani ñoo bokk wax kii dafa waxee xolam kii waxee xelam kii waxee histoire kii benn la benn la xam nga kii dafa kii xo euh, en tant que njëgi na li wax xañ ay bo bo maam Rangor li mu def dafa dafa gaaw loolu mosoo leen dégg benn sëriñ bu ko hypothéquer sa sa famille pour ay ñeneen foo leen ko bëgg a déggee amul musta am musta am hypothèque bala maa jox waa Saalum jox waa Daara kaw mais loolu mu ñeen ko dégg ci histoire musta am amul sëriñ amul waliyu amul kenn ku ko mos a def ci kaw suuf bala maa jox waa Saalum dama bokkal jox waa Daara kaw mais loolu moo tax ci waxee ni mu waxee. wax ko pour xuloo Omar Gaal mi soo gisee mu ne nañu fonk waa Njëgëréen foofu lay waxee Ibrahima Diop mi su waxee ne ñun sunu bàyyi dañoo fiyaroon ci nekk taalib alaaj xolam soo gis mu complexe bi taalib alaaj moom jigéen ak yu nëbbatoo ba doyee man xola billahi taalibe bu doyee taalibe bu bu bu yàmbar non non man xam nañ ma sax loolu xam loolu dafa dafa dafa alewuñu ko sax non doxoo sax dama koy yàqal ak di complexe rek di jéem a di sëgg sëgg loo ko dox dox non man dama lay man maa lay massacré non non non non man du doy du ko def parce que sa moment bi loolu du ñu ànd ak yambar du ñu ànd ak kuy laqatu du ñu ànd ak koo xamante ni affaire la su booroo bi toogee fii ruus naa ànd ak yow wala ruus naa taxaw fii wala ruus naa wax ni yaay tamit loolu ñun du ñu ànd so sunu maam ay góor lañu àndaloon moom la ci ne alaj mu jigéen bala ngay àggal mu yuuxu jooy di du wax du dara du wax kenn du xam ne wax porte parole boo xamante ni mënoo wax ñaari baat yoo wax jooy mais loolu am lu muy signifié am lu muy signifié lu mbooloo bëri bëri suñuy wax ba rek du ñu tudd ay toog ñu ne ah sunu waaj ak alaj moo jigéen rek pour rappeler ña ñu toogal leneen ñun sañoon naa ne mooy alaj moom xamul tax seen maam danañ daa wax ne far dara nekk ci li bon mooy farfarloo farfarloo naa séq moo koy def doo fii doo fee mu dof sa biina bayna a laa haula laa ila haula wala ila haula yow doo fii doo fee soo dajeg ñii wax ba it ba ñëpp ne foog nga nga dajeg ñee nax leen ñooñu nag yàlla na ci yàlla musal ñooñu duñ dajeg ñoom yàlla na yàlla def góom bu rëcc seen lan ba bu ñu wax ak ñun sax ba koy foog nga xam da ngay dee foofu si ngay dee. xam naa ne nit ñi ko soxla baax day seetaan suñu bande mais c'est ça loolu moo am solo loolu la Cheikh Ibrahima Diop ñu doon wax pour wax leen ne leen yéen ñi ñëpp loolu loolu si la ngeen nekk du tee ngeen yaatu ubbeeku ñun nous sommes très ouverts nous sommes très ouverts man bi ma nekkee Maroc man jëm naa ko lu mat ay douze màggal yoo xam ne maa ko def que ça suñu biir murid la dafa daan waxtaan ak yeneen tarixa yi du ñu dul ci yan dafa daan dugg dem di di leen seeti di bokk ak ñoom i affaire léeg-léeg ñu fekk ma ci daayira bi du may waxtaan dañ naan ci xaadir la wala mu loolu ouverture la ah c'est l'enracinement et puis l'ouverture lu bokk nag nag aljini ak rakkaay bi hmm. xam nga li bon mooy xamoo booy jëm di tërëf tërëf si rek ci ngara lay taxawal loolu moom muy musiba waaye doo amul koy jëm ku wóor li waa ji di wax ne gëmal ma ngo suñu Ibrahima Diop kon foofu la waxee ci contribution contribution dafa am solo lool moo tax ma insisté waat li ci def mu laaj ci wàllu safina bi loolu man sax bëgguma di ci waxtaan parce que euh, am na yoo xamante ni mooy wax boppam mooy wax boppam jarul nga koy sax defal explication wala ay wax yu bëri peut-être sax rek pour peut-être les étrangers ak ñeneen ñi nga xamante ni duñu comprendre xam nga léeg-léeg gars yi ne ma leeralal nangam man lañ jaru ñun li ñu nekk xam nañ ko nous sommes ni dupes ni malades dofuñu xam nañ li xew am na ci benn góor gu mag yàlla séeréer na lool wallaay borom xam-xam la xam nga moo tax gis nga yàlla mën na réeral ku nekk borom xam-xam la su ma ko tuddoon ci yéen ñëpp xam ni borom xam-xam la mais dañuy dégg ñuy wax alaaji moo du njegéen dundal laa ilaha illallah loolu la dégg de mu wooma te ci mbooloo la ma woori xam na man doo may gaaral wala ngay sànni trac du ma la tontu man du ma sànni trac du ma tontu kuy gaaral góor du ko def du ma sànni kuy sànni trac góor du ko def du ma sa du ma tontu tamit wax ju góor du ko def yóbbante tamit du ma ko tontu waa kay ñii xam nañ samay bagaas ñeent ñii du ma ko tontu soo toogoon fii romb fii sànni des trac billaahi saaluma du ma la tontu waaye nag soo jiwee ba ne ma moo doo dem xam nañu doo dem dafa li ci ba ñu wax lu leer naaj bi ñu soog a def keroog nag ba góor gi daan daa dégg mu may sànni ay bombam yónnee na ma yónnee yónnee ba jël ay jabaram ba nga leen bu leen demati ci ñooñu parce que seen dañuy bokkaale yàlla nangam nangam. xam nga yëg naa yëg ma kuul yóbbu ko bon bokkal bàyyi ba bés jot nag mu mu ne nag xam naa ne keroog dama pare nag ba geesaru nag ci ci mbooloo mu ne ma waaw jërë waaw kay jërë ngeen jëf liggéey bi baax na taxawaay yi baax na waaye nag na ngeen. na ngeen na ngeen eh, kiyaat li ngeen di wax na ngeen ko xoolaat bu baax parce que nangam nangam ma ne ko lan la ñuy wax xam na ni boobu fitna am na jeex na ba di sew yi na ba kenn bi ma yaatal xam na ni si caaxaan saaxee ma ne ko lan la ñuy wax da ngay di nga wala da ngay laaj mu ne ma damay laaj xam nga kon wat na daanu na bu yàgg xala mu na xoola da du daw na di di bu yàgg ma ne ko da ngay laaj wala da ngay jiingat bu dee da ngay jiingat du ma la tontu parce que man du ma tontu waaye bu dee da ngay laaj nag ma tontu léegi mënu ma damay laaj man ko kay kon jeex na ma ne ko yéen sofiyanke yi dafa am lu ñuy waxee suuf yi dafa am lu ñuy waxee suuf yi léegi nga dégg benn kàddu fekk phrase la léegi li nga dégg benn phrase fekk phrase interrogative la léegi nga dégg mu wax phrase affirmative fekk phrase négative la sofiyanke daf ko doo déggul bi ñuy waxee mënoo ko xam ma ne ko yow loolu ñuy wax xanaa xamoo ni waxu gudd la alaaji Moodu Njëgën a dundal laa ilaha illa allah ma ne ko déedéet waxuñu loolu de mu ne ma waxu leen loolu ma ne ko waxuñu loolu ma dox loo ko tuuti ci wax wax nañ loolu xam nga wax na xam nga loolu la ñuy wax ma ne ko waxuñu loolu mu ne ma déedéet man maa ko dégg waaw xanaa doo leen man leen yéen a dégg ñuy wax loolu ma man leen dañu waxuñu loolu ma ne ko dañoo dañoo laaj nañu kan moo dundal laa ilaha illa allah alaaji muudu njegen moo dundal laa ilaha illa allah wax jooju dafa gudd ba bari léegi moo tax question ba ñëw na ci baatin ñu tontu ci zaahir ku dundal laa ilaha illa allah alaaji muudu njegen a dundal gaa yi lu lu lu lu mu laa ilaha illa allah lii ku ku amul pas ko loolu ku jàng ay studio ko complément mënoo koo xam il faut nga xam sujet inventaire sujet su ma mën a rek la dama koy naan la ah est que Omar Omar jëndi la ay tonton sa bëgg ci biir xanaa ko ni kàddu yi ay wax la même air yi air yi si ay wax la ay yéeg la ay wàcc la ay ñibbi ay tukki ay dem paas ay dem màkka ay yëpp si si kàddu yëpp mais mënu duñ ko waxee am na tukki xam nga waa di neen am na ay bagage yu ñu ko waxee am na tukki kenn mënu ko dañ koy def alaaji bara dañuy wax toujours ne su nit ki di wax yow del jëf ndax jëf tontu la jëf la mais euh, gis nga ku borom xam-xam boobu illaahi laa am ab ajjuma la benn waay doon jël wér di ci sàllu ñuy zikkar barke Cheikh Tidiane ñuy zikkar di zikkar di zikkar ba jàll illaahi dënn xam borom xam-xam la dënn loxom la jël di fukki ci dënn bi di dóor bon euh, kon